أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا inna yawmal fatni kaana miiqaata yawma yunfaxu fi ssuuri fata'tuuna afwaaja wa futihati ssamaa'u fakaanat abwaaba sadaqallaahu al-aziim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 wa xulafaa'ihi al-muhtadiina wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'du ginnaaw bi ñu sant Yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ba tey ci al-jaami' as-sahiih ci kitaabu as-salaat wa ci al-jaami' as-sahiih wa imaam al-Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanu al-baari ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabun kayfa furidat as-salaat fil israa' gisoon nañ xadis bi euh, maanaam buntu naka lañu farataale julli gi ci euh, rañaan gi gisoon nañ ci julli euh, gisoon nañ ci xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayidna anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mu jële ko sayidna abu dharr al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu wa bi nga xamante noonu lañ yàgg ci càllale gi nga xamante ne noonu la jaaree ba ci al imam az-zuhri rahimahullah moom mu ne eh, imam Ibn Hazm te moom mooy Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm rahimahullahu taala moo ko nettali jële ko ci ñaari sahaaba radiyallahu taala anhuma mooy Sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu taala anhu anhuma ak Sayyidina Abu Habbat al-Ansari radiyallahu taala anhu ak li nga xamante ne moom mooy ak niki noonu noonu la ñëwee ci waxu Sayyidina maanaam Ibn Hazm ba tey wax naka noonu mu jël ak ak sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhuma ñoom ñaar ba tey ak seeni wax yi nga xamante ne moom la ñu teg ci wax ne borom bi subhaanahu wa ta'ala ci la guddi googu ci la farataalee ci sama xeet man yéen Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juróom fukki julli ba la nga xamante ne moom moo ci tegu tegu ca naka noonu maanaam ba xadis ba jeex gisoon nañ ko gisoon nañ tamit ay njàngat yoo xamante ne mënef na koo tibbee ci suñu boobu naka noonu gis nañu hadith sayyidina sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la doon wax naan bis bi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala farataal julli jamono jam koy farataal ñaari rakka ñaari rakka la ko farataaloon ci teewaay ak ci tukki waaye bu fekk de waaye nag dañ ko dañoo saxal li nga xam ne moom mooy julli tukki gi waaye ñu yokk ci julli gi nga xam ne mooy julli teew gi loolu tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañu li nga xamante ne moom moo ci aju woon ci njàngat walillahi alhamdu wal minna léegi al imam al Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul wa ridwanul bari nee na baabu wujubi salaati fi siyaabi ah, lii dafay ah, dafa tàmbalee xaqiqatan ay maanaam ay tar tar tarjuma yu bari la dajale ci buntu bi bun tarjuma bi nga xamante ne moom mooy bu njëkk bi moom mooy wujubu salaati fi siyaab maanaam war gi nga xamante ne moom la julli war ci benn yëre maanaam ci yëre maanaam fii li nga xamante ne loolu la imam al-Bukhari rahimahullahu taala nam mu ci buntu bi moom mooy ne ki nga xamante ne moom moo ne mooy li ñuy tuddee sutural awra maanaam sutural awra loolu la ñu sutur awra baat maanaam fuqaha yi noonu la ñu ko tuddee maanaam loolu ne dafa nekk loo xamante ne dafa war loolu moom moo tax mu jëfandikoo ne baabu wujubi maanaam idaafa ko daan ne baabu buntuk wujubi war gi nga xam ne moom la war a salaatu julli fi siyaabi ci yëre maanaam ci mbalaan maanaam nit ki mënta julli fekk dafa nekk koo xam ne uryaan la maam dafa rafle loolu daf te fekkente ne mën na ko te am kattan gi comme ni nga xamante ne noonu la ko boroom xam-xam yi waxe rahmatullahi alayhim waaye fuqaha u maliki yi rahmatullahi alayhim yokk nañ ci beneen moom mooy ànd ak fàttaliku maanaam ñoom ñoo ci yokku baatu ànd ak fàttaliku te loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim day delluwaat ci seen mas ci beneen ma maam ci masala yi rek maanaam nit ki tey su fekkente ne dafa fàtte woon yéreem euh, maanaam fàtte sol yére ndax amul yére maanaam jàpp na ni yorul yére muy julli mais mu fàttaliku ne am na yére bu nekk ci biir maanaam euh, et ndekete sama bagage yi yére nga fa maanaam bu boobaa na muy def mooy day daal di dagg julli gi bu ko ci biir julli comme ni ki nga xamante ne dafa fàtte ne ndox am na ci biir maanaam mu fàtte maanaam muy muy julli tiim fekk dafa fàtte woon ne yor na ndox dafa jàppoon ne amutoon ndox masalan ci oto bi maanaam mu dem ba ci àll bi julli gi nar a romb mu ne ah mu taxaw nag léegi julli waaye bi muy taxaw di julli gisul ndox waaye mu fàtte ni ci coffre oto bi ndox nga fa maanaam kooku tamit noonu lay def day daal di bu fekkente ne da yi julli ba nekk ci digg julli bi fàttaliku ne ndox nga fa day dagg day dagg. Euh, julli gi dem tiimi ji naka noonu ci fàttaliku ni yéeree nga fële tamit ni eeg eh, ci koofur ba ndekete te euh, suufu ki defoon naa ko benn yéeree fàtte woon naa ko kooku itam noon lay def bon maanaam euh, xëy na koofur oto sax xëy na ki yor oto moom xëy na du ñàkk yére waaye bu fekkente ne masalan dafa nekk ci situation boo xam ne dafa taseeg ay addu kalpe nangu yére yi xotti ko wala ñu mel noonu et cetera maanaam mu nekk ci cas de figure boo xam ne dafa jéggi dayo loolu xëy na ci loolu la ñu mën a la mbir moomu mën a euh, yanoo maanaam ala kulli xaal li nga xamante ne daal moom la ci nam mooy ne loolu tënk la boo xam ne moom la ci fuqaha maliki rahmatullah alayhim def loolu moom moo tax bu jullee ba noppi fekk dafa fàtte woon ne am na yére bu boobaa ñi ci def dañ naan ko faaw da daal di baamuwaat sa julli gi waaye fuqaha maliki rahmatullah ñoom dañ naan ko déedéet waaye nag sopp nañ nga baamu kon maanaam ñoom dañ naan baamu ci waxtu wi ngay def maanaam mooy ne ci waxtu wi ngay baamu amma teqantal yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju dinañ ci yegg si insha allahu taala ci lan moom mooy awra ak lan moo ci dul awra loolu insha allahu taala danañ ci yegg si ci buntu ba ca kanam ndax imam al-Bukhari rahimahullahu taala comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee ginnaaw bi mu waxee ci wàllu naka la ñu farataalee julli dafa ñëw indi masala yi jiir yi ak lépp loo xamante ne dafa aju ci sutural awra mu daal di koy def mu nekk ñaar fukki euh, buntu ak ñeent yoo xamante ne ci loolu la ko def maanaam kon lenn lu ci nekk ci biir mbir moomu am na loo xamante ne ay xeeti teqantal la yu ci aju yoo xamante ne inchaa allahu taala danañu ko gis imam al-Bukhari kon rahimahullahu taala li daal ala kulli xaal moom mooy ne wax ni maanaam farata la ci nit ki bu fekk maanaam dafa war maanaam loolu mooy waxu jumhurul ulama rahimahumullah insha allahu dana ñu wax wuute yi nga xamante ne moom moo am ci wax jooju insha allah mu ne wa qawlillahi ak waxu buur yàlla bi taala aji kawe ji maanaam moom kon day leeral ne dañoo war sol yére waaye ñu wax ne loolu tamit kon buntu di sol yére la ne war gi mu war ñu sol maanaam mbalaan maanaam ñu julli fekk bi ñuy julli ñu ngi ci ay mbalaan ak wax ji nga xam ne moom la buur yàlla subhaanahu wa taala ne xudu zinatakum inda kulli masjid comme ni nga xamante ne noonu la euh, borom bi subhaanahu wa taala aaya bi nekk suuratul a'raaf naan yaa bani aadama xudu zinatakum inda kulli masjid ey yéen doomu aadama yi na ngeen jël seen ay taar taar maanaam seen taar taar yi na ngeen koy sol maanaam na ngeen di taaru foofu jàkka ju ne maanaam mooy bërëbu julliwaay bu ne loolu nag moom mooy li nga xamante ne moom moo ñu ci beneen masala maanaam moom mooy tey su fekkente ne nit ki dafa maanaam mooy ne kon euh, suturaal awra bi du rek jëmmi euh, nit maanaam maanaam du ne rek ndax dañoo nekk ci biir jàkka ji di julli loolu moom moo waral suturaal awra bi waaye li borom bi subhaanahu wa wax ne inda kulli masjidin maanaam te jàkka ju ne loolu mooy tegtalee ci anam bu leer ni maanaam suturaal awra bi julli gi moo moom mm. waaye dune rek nit ñi ñoo fi ne masalan tey bu fekkente ne nit ki koy julli moom kese amul droit maanaam tëj buntu yi def lépp moom kese amul droit ba ne suturaal awraam hmm. maanaam ngir ni aaya bi borom bi subhaanahu wa taala ni mu wax ne inda kulli masjid hmm. waaye loolu inshaa allahu taala tamit dinañ ci gis ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute hmm. ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha usa xanafiyya yi ak shafi'iyya yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu sart la ci sart julli ji amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha maliki rahmatullah alayhim dañoo xaajaloo ñaari xaaj mm. li nga xamante ne moom mooy li gën a siiw ci mazhab bi mooy sunna la maanaam mooy sutural awra sunna la du farata maanaam loolu mooy li gën a siiw mooy mashhur ci mazhab bi et que li nga xamante ne nag moom mooy lii nga euh, waaye nag ba mu des incha allah dana ñëw ci teqantal bi ci teqale gi nga xamante ne moom la ñu teqale diggante li ñu tuddee awratul mughallaza ak awratul mukhaffafa mm-hmm. maanaam ñun fii ñuy wax nag mooy ba tey ci awratul mukhaffafa lañ ne mm-hmm. maanaam mooy awra bu ñu ndax ñoom dañoo teqale awra yi ci diggante ñaari bir mm-hmm. dafa am lu ñuy tuddee awratul mughallaza mooy awra bu ñu taral ak li nga xam ne moom la ñuy tuddee awratul mukhaffafa mooy awra bu ñu woyofal maanaam ci fuqaha u maliki rahmatullah bu dee awra bi ñu farat bi ñu bi ñu bi nga xam ne moom lañu ñu taral moom mooy nit ki ginnaawam maanaam ginnaawam loolu moom awra gu ñu taral la mm-hmm. niki noonu euh, li nga xamante ne moom mooy awraam ci kanam mm-hmm. loolu tamit aw loolu lu nu awra gu ñu taral la mm-hmm. maanaam moom mooy ñoom pour ñoom ñaar yooyu ñooy awra yu ñu taral ci góor amaa ci jigéen li nga xamante ne moom mooy euh, tamit li nga mooy mooy dënn bi li ko dalee ci dënn bi ba wàcc ci suuf si ba ci euh, oom loolu ci awra yu ñu taral yi la bokk waaye maanaam li ko dalee walla maanaam voilà bu ñu génnee dënn bi. li ci def ba ci awra ba ci euh, oom yi loolu awra bu ñu taral la ci jigéen waaye yeneen yi ci def ci leneen li ci def yëpp ci jigéen awra bu ñu woyofal la niki noonu ci góor insha allahu taala tekkantal yi daal ci gën a ñëw ci bërëb bi nga xamante ne moom lay wax bi mu naan wa yuskaru an nabi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaala alfaqidu awra mm-hmm. insha allahu taala foofu buñu te yegg see danañu leeral masala yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci xeeti awra yi mm-hmm. ak lan moom mooy awra ak lan moom moo dul awra ak borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim teqantal gi nga xamante ne moom lañ def ci yooyu masala mm-hmm. amma fii nga xamante ne euh, moom mooy lii borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim maanaam kon ñu dellu ci waat ci ne fuqaha u maliki li gën a siiw ci moom mooy ne sunna la mhm. niki noonu maanaam mooy awra bu ñu woyofal gi amma awra gi ñu taral gi loolu bu feeñee ci biir julli mooy julli gi day yàqu loolu moom ba ci fuqaha u maliki rahmatullah loolu la ñu loolu la jàpp su feeñee ci tayif ak ñàkka man mhm. maanaam at ak man ko jañ mhm. amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen fuqaha rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne suturaal awra farata la maanaam sart la ci julli charte nag mooy condition mooy loo am na su amul julli bu du am loolu moom mooy li nga xamante ne comme masalan buñ ne njàpp charte la ci julli loolu maanaam moom mooy charte mooy li nga xamante ne su amee su amul su amee su amul mbir mi du am su amee du tax mbir mi am ci amam at ci ñàkkam moom dongo loolu moom mooy charte loolu kon maanaam mooy ne masalan njàpp buñ ne charte la ci julli mooy su fekkente ne jàpp dafa am maanaam jàpp amul mooy julli du am mhm. su fekkente ne njàpp am na nag mhm. loolu rek taxul julli am niki noonu du tax julli ñàkk am mhm. loolu moom mooy sart euh, li nga xamante ne nag moom mooy euh, mooy la maa yalzamu min adamihi al adam wala yalzamu min wujudihi al wujudi moom mooy euh, sart li nga xamante ne moom mooy moom la fuqaha kon li nga xam ne mooy lu ëpp ci fuqaha yi rahmatullahi alayhim li nga xamante ne moom lañ wax ci boobu mag ci boobu mbir moom mooy ñoom dañoo jàpp ne farata la maanaam kon charte la condition la maanaam euh, ci jàpp ci ci ci julli mën a ne teqantali tamit inshaa allahu taala daan ci ñëw ci bunt yi nga xamante ne ñoom ñoo ciy tegu euh, amma li euh, kon waaye tamit am na loo xamante ne ñoom ñëpp dëppoo nañ ci te itam inshaa allah buñ ñëwee ci hadith bi daañ ci ñëw waaye fii maanaam li nga xamante ne moom la ñu war a xam mooy ne fuqaha maliki beneen xaaj bi ñoom dañoo jàpp ne naam charte la waaye dafa war a fekk mu ànd ak fàttaliku ak maanaam maanaam mu mu ànd ak ña fàttaliku voilà fàttaliku ndax bu fekkente ne manoo loolu moom ñëpp xam nañ ni boo mënul suturaal sa awra ñëpp dañ jàpp ne faaw nga daal di suturaal sa awra hmm. loolu sax bokk ci li nga xamante ne. moom moo tax fuqaha maliki rahmatullahi alayhim jàpp ne sunna la jàpp ne sunna la loolu tamit daal ci ñëw ci hadith yi ci ñëw insha allahu taala waaye ngir layal ngir benn lay bi wane maanaam bokk na ci liñ ci jàpp mooy ne ñëpp dëppoo lañ ci ne nit ki nga xamante ne euh, amul aw maanaam amul lu mu suturaale awram day julli doon te dafa rafle maanaam doon te dafay julli mais maanaam comme maanaam dara itam loolu comme ni mu ganee adduna maanaam doonte noonu lay jullee day julli te bu fekkente ne am lu mu suturaal awraam alors que bu fekkente ne ci wàllu njàpp la ak wala boog tiim loolu borom xam-xam yi dañ cee wuute comme niñ ko gisee woon ci euh, ndax bu ma amee ndox ak bu may xaar ndox ak wala boog bu ma leeree ne am naa ndax wala boog ci masala bi nga xamante ne moom mooy bu fekkente ne awma lu ma jàppoo te aw ma lu ma tiime muy faaq du taxu rey maanaam yooyu gis nañ borom xam-xam yi wuute ci rahmatullah alayhim te wuute wuñ ci ne su ma amul lu ma sol ngir mën a julli damay julli kon bu boobaa ñoom ci la xamee ne kon ndekete du ci sart maanaam ngir ne bu doon sart kon du mel noonu waaye ñoom dañ koo jàppee nag waaye buñ nee la na la tekkiwul ci ñoom maanaam ne sunna déedéet na mu akkada la maanaam sunna la boo xam ne dañ koo dëgëral ci ñoom rahmatullah alayhim kulli xaalin kon loolu moom mooy li nga xamante ne <coughs> jàppoon waroon nañ koo mën a leeral laata ñuy yegg ci li nga xamante ne moom mooy euh, li ci tegu maanaam euh, moo tax li nga xamante ne moom la wax ne kon xuzu zinatakum inda kulli masjidin na ngeen jël seen taaruwaay maanaam mooy yëre yi kon loolu lay tekki maanaam ngeen suturaat seen awra ci jàkka maanaam bërëb bu ne lool tamit aay boobu dañ ciy jàngee ni képp koo xamante ne da ngay julli li gë maanaam borom subhaanahu wa taala li mu fi jàngale li mu fi wax fii moom mooy ñu suturaat awra bi te li ko waral moom mooy ne laata te dañ gis ci xadisu insha allahu taala ci biir ci kitaabu salaa bii dinañ ko gis mm. maanaam li taxoon aaya bi wàcc moom mooy ne euh, jigéen ñi ak maanaam même ñene góor ñi ci bu njëkk ba ci jaahiliya léeg-léeg dañ daan ñëw rawatina léegi jigéen ñi daan simmeeku complètement voilà euh, daal ñëw euh, di sol sol ni ni ñu mel ni ñu noonu di tawaaf kaaba gi ñii tawaaf kaaba bi naan al yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhillahu maanaam tey kay lenn ci lenn ci sama cër dana feeñ wala boog lépp rek lu ci feeñ maanaam garawut maanaam comme maanaam mbir moomu loolu euh, euh, ak dagana lu mu ko maanaam c'est pas parce que dafa feeñ que neex def maanaam loolu Euh, yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam daal di daal di tere ne bu kenn ajate ginnaaw at mi wala allah yahujja ba'da al-aami mushrik wala euh, tawaafu bil bayt uryan maanaam tey bu kenn tawa jamono jii buñ xësee ba ba jamono jii léegi bu kenn ajate fekk nga nekk kuy bokkaale yàlla moo tax kuy kuy bokkaale yàlla da lay dangal makka bu doo da nga koy waaye tamit ki nga xamante ne moom mooy eh, ki rafle bu mu buñ ko mayeti muy tawaf kaaba gi voilà buñ ko mayeti mu tawaf kaaba gi kon ci la ñuy xamee ne alxuraan wàcc nag e maanaam bi aaya bi wàccee mooy yaa bani aadama e yéen doomu aadama yi xudu na ngeen jël ziinat na ngeen jàppe ziinatakum seen taar yi seen maanaam muy yiri yi ngeen di taarloo inda kulli masjidin foofu jàkka ju ne wala boog fop julliwaay ju ne hmm. loolu tamit bokk na ci liñ ciy xamee li tax borom bi subhaanahu wa ta'ala waxul suturaal leen seen awra jamono ji ngeen di julli waaye mu jëfandikoo baax jël leen seen taar morom ornement yi ni ngeen di taaroo mooy ne tamit julli dañ cee war a sàmmonteeg suñu yére yi gën a rafet yi nga xamante ne mooy tamit leen di gën a jekk ngir ne dañuy jokkoo ak ki nga xamante ne mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu tamit maanaam lu mat a bàyyi xel la maanaam nit ñëw di julli ak pyjama wala mu ñëw julli ak Euh, euh, guddi wala yu mel noonu loolu du teggin ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala boo doon dem di seeti am audience ak benn maire waxuma la président wala keneen mais ak maire kene doo sol guddi wala booy doole ñëw naan di di taxaw ci kanamam loolu xaqiqatan euh, ku xel du ko def waxuma laa nag ci kanamu borom bi subhaanahu wa fekk nga am yére yu mën a sol yu mën a gën a mën a jot yu mu gën a mën a rafet loolu maanaam mooy fii aaya bi xudu zinatakum moo tax fuqaha u maliki rahmatullah jàpp ne kon taar bi maanaam que ni loolu li nga ko tuddee taar noonu rek loolu jàpp na ne maanaam du mooy wane wane ne du farata waaye du condition waaye dañ koy gën a maanaam day gën a nekk rek sunna wala sunna bu ñu dëgëral waaye ala kulli xaal ak li nga xamante ne moom moo ci aju ci kenn ku ci nekk li nga wax loolu daañu ci ñëw insha allah ànd ak ne li nga xamante ne moom la ñu jàpp ne moom mooy li gën a dëgër insha allah. am ak ne xam-xamu dëgg dëgg mbir mi dañ koy delloo suñu borom subhaanahu wa ta'ala mooy ne charte la maanaam keni suturaal sa awra charte la euh, mu ne wa man képp koo xam ne léegi nag mu daal di wax ne wa man képp koo xamante ne tamit salla julli na lii muy beneen partie beneen xaaj ci xaaju tarjuma bi wa man képp koo xamante ne salla dafa julli mul taxifan di aji mël foowu fii saw bi ci benn yére waaxidin bay benn maanaam mooy dafa jël yére bi nu euh, kii ko boppam wërale ko boppam rek mais mu nekk benn yére kese xam ngeen mën fa ni muy mel nga xamante ne day nekk benn yére kese moom en fait du daanaka du yére ab sër la boo xam ne dañ koy jël rek tourner tourner tourner ba daal di mat loolu euh, mu ne loolu nag mu ne loolu lay leeral maanaam atte masala boobu maanaam ndax mën naa jël benn yére rek ma jël ko lëmasoo ko lëmasoo ko lëmasoo ko ah waaye nag fii day ànd yiir yi génn ci biti mm. ndax dafa am lu ñu tuddee iltihaq sama loolu insha allahu taala loolu daan ko gis mooy istimalu sama sama tam dañ a yi dañ ko koy wax mooy ne mooy mooy mën foo dara maanaam lëmasoo dara kom bébé yi bu ñu juddoo ni ñu leen di def nga xam ne dañ leen di jël euh, mel ni ku leen dañ leen di mel ni dañ leen di paqueté loolu noonu tey nit ki bu ko defee solu yére boobu loolu da yenente bi sallallahu alayhi wasallam da koy tere daañ ci ñëw waaye am na ndax ndax doo mën a simmit doo mën a amoo loxo yi doo ko mën a yëkkati ni ki noonu bu musiba amee doo mën a daw ak yeneen ak yeneen donc loolu <laughs> euh, moo tax ñu tere ko waaye lii nga xamante ne moom mooy euh, bu muy lëmas maanaam lëmasoo benn yére comme ni jigéen ñi di def ak seen mël fa yi loolu masala boobu loolu tamit lay wax nii mu ne wayu kor te tudd nañu an Salamata ibn al-Akwa radiyallahu ta'ala anhu sahaaba bi moom mooy ki nga xamante ne comme niñ ko gise woon moom rek la imam al-Bukhari rahimahullah solo ay sulaasiyaat euh, maanaam nga xam ne digganteem ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñetti nit ñoo ci dox mu ne anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne qaala nee ya yadurruhu na ko ping walaw donte maanaam na ko na ko na ko ping wala na ko boutonné maanaam euh, ndax ci zurru la jóge ak hmm. zurru moom mooy lu ñu mooy comme bouton voilà maanaam ñu ping ko wala ñu boutonné ko maanaam walaw donte bi shawkatin ci euh, euh, dik lay doon maanaam donte da ngay jël ab dik takki ko ko maanaam nga pingee ko ko maanaam mooy bul boo jëlee yére benn yére kese nga mël ko woo ko mu nekk loo xam ne kenn du ko takk kenn du ko yeew kenn du ko def dara parce que mën ngaa sëgg rek mbir mi yëpp wala ngelaw li ëf ko mu naaw wala yu mel noonu loolu moom lay wax ne kon bu ko def Euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, daan ni fii isnaadihi maanaam moo tax mu ne wa yuzkaru maanaam tudd nañ mu daal di indi baat bi mu nekk baat loo xamante ne euh, siiratu tamrid la maanaam moom mooy wax ji dese naa dëgër hadith bi imam al-Bukhari jëmmi boppam rahimahullahu taala indi na ko waaye ci taarixam la ko indi naka noonu al imam Abu Dawud ak imam Ibn Khuzaymah ak imam Ibn Hibban rahmatullah ala ñoom ñëpp indi nañu wax ji nga xamante ne moom mooy euh, hadith bi euh, imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daa ne wa fi isnadihi nekk na ci càllale léegi nazaru lu mat a xool maanaam euh, ndax hadith bi dafa am ak lënt gu ci nekk maanaam ak ak ak dóorante goo xamante ne moom moo ci nekk Euh, ndax euh, riwaaya yu demam dañoo wuute maanaam euh, ak gëstu la boo xamante ne buñ ko xoolee dinañ ko gis ci surraax yi rahmatullah alayhim indi nañ ko ku mel ne al imam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhim wala al imam Badruddin al-Ayni ak ñeneen rahmatullah al jami' ñoom ñëpp maanaam leeral nañ lënt lënt ga ala kulli haal li nga xamante ne moom lañ mën a wax mooy ne hadith bi dese naa dëgër maanaam moom mooy wiru loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Euh, daat ne xadis bi euh, dese na wér ngir ne euh, diggante mu maanaam parce que dafa ne moom imam Bukhari dafa ne dafa jëlee xadis bi ci Ismaïl ibn Abi Uways moom mu jëlee ko ci baayam moom mu jëlee ko ci Musa ibn Ibrahim moom mu jëlee ko ci baayam mu jëlee ko ci Salamata ibn Akwa mhm. radiyallahu ta'ala anhu ci beneen càllale gi maanaam daf see yokku beneen nit Ah, solo na ko tamit ci imaamu ah, ci ci ci ci Malik ibn Isma'il mu jëlee ko ci Attaaf ibn Khalla Khalid mu ne haddathana Musa ibn Ibrahim mu ne haddathana Salama maanaam lu gis ne maanaam kon ak dóorante da cee am loolu la ñuy tuddee ah, loolu la naka ittirab moom la ñuy tuddee ittirab ci xam-xamu hadith mooy muttarib voilà hadith bi dafa am ittirab Euh, dégg nga noonu dafa am tamit kuñ ci tëb maanaam ci xadis bi mm-hmm. loolu yëpp moom mu indi ne xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne dese naa dëgër mm-hmm. donte euh, donte imam at-Tahawi rahimahullahu taala soloo na ko ci càllale goo xamante ne euh, nuur na lu dëgër ala kulli xaal ak lu mënti xew imam al-Bukhari rahimahullahu taala nee wa fii fii i nekk na ci càllaleem gi nazarul lu mat a bàyyi maanaam loo xam ne mat naa xool subhaanallah lool moom mooy xeetu waxi ni yooyu imam al-Bukhari ni muy waxee rahimahullah waxul ne lii day dëgërut wala niñ ko waxee du nooru wala yu mel noonu dani ah ci càllale gi day am na lu mat a seet am na lu ñu mat a lu mat a xool maanaam mu ne wa man mu daal di indi tamit beneen bi waaye ala kulli haal wax ji dëgër na te insha allahu taala dinañ ko indi ci hadith bi hmm. maanaam li ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala nam ma daal mooy ne ku sol yére bu mel noonu nan ko takk na nga ko yeew comme ni ko jigéen ñi def gis nga bu ñu kiiwee daal ko indi takk ko fii hmm. wala ñu takk ko feneen lool nañ ko takk te bu fekkee fekkente ne ñu koo takki tamit maanaam nga xamante ne euh, amul fu ñu mën a téye même bu dee dañ koy ping nañ ko ping donte dik ñuy jël pingi ko ci. waaye dañ ko def ngir bañ koo bàyyi rek mu libre noonu nga xamante ne saa ko ngelaw li ëppee mu naaw wala su su soo bougé yenn boo defee yenn mouvement yi nga sëgg euh, mu simmeeku ak yu mel noonu loolu lañ ciy bañ euh, mu ne nag waman mu indiwaat beneen partie ci tarjuma bi gis nga kon muy bii mooy ñetteel bi mu ne waman ak képp koo xamante ne salla dafa julli fii fi saw bi ci mbalaan alladi bi nga xam ne yu jaame jaami moom la jotee fii ci moom man ma maanaam moom la jotee ak soxnaam maanaam ngay julli ni ki noonu soxna si yére bi mu jotee ak jëkk ak borom këram julli jiñ ci julli maanaam mu julli ko ma féeg lam yaraa gisul azan sobe hmm. am na ci riwaaya Kushmihani maanaam maa lam yara daman maanaam gisul deret wala boog maanaam ala kulli xaalin mooy sobe azal fii li muy tekki mooy sobe su fekkente ne nit ki dafa am yére boo xamante ne moom la sol moom la fanaanoo wala moom la euh, jotee ak soxnaam wala yeneen ak yeneen waaye yére boobu euh, sobe amu ci feek gisu ci sobe mën na see julli lii nag imam al-Bukhari rahimahullahu li tax mu indi bunt maanaam mu indi partie bii ci tarjuma bi mooy day leeral ne mbir mi ci xalabatu zanni lay lay tegu du du tegu ci yaqin ngir qaa'ida bi na xalabatu zanni kal muhaqqaq maanaam li gën a noot li noot ci lu ñu njort loolu mook li nga xam ne moom nga xam ci lu leer ñoo yem masalan tey fi mu toll yëre bi maanaam li mu ci namm rek mooy yëre bi bu fekkente ne maanaam condition yëpp nga dugg maanaam nit ki jote na ci soxnaam te dina ci nelaw ci nangam nangam am na ci ànd ak loolu yëpp su fekkente ne moom gisu ci sobe na julli mën na julli ak yére boobu maanaam ngir leeral ne sartu euh, yére bi ñuy jullee ak li ñuy suturaale awra euh, du du ne set gi mu war a set ak ñàkk sobe gi mu war a ñàkk sobe du ne dafa war a nekk loo xamante ne loo loo loo mënta dute la maanaam bu njort rek doy na ci waaw ne am naa benn yére boo xamante ne sol naa yére ma jël sama yére yi ma ma maanaam ma fekk yére ci sama armoire te yëre boobu euh, man mi solon naa ko et cetera mais fàttaliku ma fu ca sobe dale damay jàpp ci njortu rek ne amul sobe bu ci ne bu ma ko gisee bu bu ma ko gisul feeg gisuma ko loolu tamit moom mooy dellu ci place yi ñuy jullee feeg gisuma sobe gi damay jàpp ne fii laat na ba keroog may gis ne lii sobe la ma daal di xam ni kon fii laabatul mënuma fii julli loolu moom mooy sarti loolu tax imam al-Bukhari rahimahullahu indi euh, euh, partie bi ngir leeral ne mbir mi ci loolu rek la aju euh, loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci sartu ci sartu boobu ndax foog comme liñ ko woon loolu gisoon nañ ko ci bi ñuy ci kitaabu wóoboo maanaam sartu maanaam sobe ndax yére yére bi am maanaam jullee yére yi bu am sobe ndax Euh, sart la wax ci julli waaw wala déet ngir dindi sobe ndax farata la waaw wala gisoon nañ masala boobu gisoon nañ ni jumhuurul ulama dañ jàpp ne farata la et que fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñoom ñoo xaajaloo ñaari xaaj benn xaaj bi jàpp na farata la waaye ci sart ñu fàttali ko ko te man ko dindi beneen xaaj bi daal ne sunna mu akkada la loolu gisoon nañ tekkantal googu walillahi alhamdu wal minna mu ne wa amara digal na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an ne yatuufa bu mu tawaaf bil bayti ci néeg bi uryaanun euh, koo xam te ne dafa rafle loolu inshaa allahu taala imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu taala anhu lay junju bi nga xamante ne daan ci ñëw léegi ci wala boog daan ci ñëw ci buntu yi di ñëw inshaa allahu taala loolu tamit day leeral ne ki nga xamante ne moom mooy julli ah bu fekkente ne amuloo benn lu dul yére bi nga xamante ne dafa euh, dafa sobewu julli yére bu sobewu moo gën jullee maanaam julli sans yére jullee yére bu sobewu moo gën julli ci lu dul yére loolu euh, moom moo tax imam al indi lii wal euh, wallahu ta'ala a'lam amma li nga xamante ne moom moo ci aju nag ci yeneeni masala yi insha allahu taala daan ci ñëw ci hadith bi nga xamante ne moom lay ni mu ne qaala bi isnaadil muttasil fii awwalil kitaab ilayhi haddathanaa Muusaa ibn Ismaa'iil te mooy al-Haafiz al-Minqari at-Tabuzaki rahimahullahu ta'aala Abu Salama nekk dakkantalam moom mi ngi génn àdduna ci weeru Rajab ñaar téeméeri la ak ñaar fukk ak ñett deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gis nañ ne imaam al-Bukhari imaam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom ci lu amul benn teqan teqantal maanaam ci amul kenn ku dox seen diggante ak ñoom amma euh, ñi ci def moom mooy euh, ñeneen ñi ci def waa ashaabu kutubu sitta te mooy imaamu muslim ak imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasa'i ak imaam ibn Maaja rahmatullahi ala al ñoom dañoo solo ci waaye nag faaw dafa am ku dox seen ak moom mu ne qaala moom mu ne haddathana Yazid ibn Ibrahim te moom mooy Yazid ibn Ibrahim at-Tustari rahimahullahu ta'ala daqantalam nekkoon Abu Sa'id al-Basri moom it waa Basra comme Musa ibn Isma'il rahmatullahi ala al-jami' moom eh, mi ngi génn àdduna cent soixante yi ñoom année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo daan ànd ak eh, Hasan al-Basri ak Muhammad ibn Sirin la ci eh, siqatul sabt rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ci tabi'i tabi'i Euh, la bokk mu ne qaala mu ne an Muhammad moom mooy ibn Sirin euh, rahimahullahu taala moom mooy dakkantalam mooy Abu Bakr al-Ansari rahimahullah moom wa Basra la mi ngi génn àdduna fukk maam cent dixième année ginnaaw gaddaa yonent bi alayhi wa alihi wa sallam an Ummi Atiyya te moom mooy Nusayba o dañ ci tamit Nasiba ah euh, al ansariya al madaniyya al basriya radiyallahu ta'ala anha euh, sayyidat ummu atiya radiyallahu ta'ala anha comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon moom mi ngi génn adduna ci euh, bu ñu xoolee ci njàlbéenu soixante-dixième année yi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te ni nga xam ne loolu la solo ci fukki Euh, hadith yoo xamante ne imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhi ma dëppoo nañ ci juróom benn amma imam al-Bukhari benn la solo euh, wuute ko wëllif imam Muslim niki noonu imam Muslim benn la solo wëllif imam al-Bukhari rahimahullah am hadith bi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari solo woon wëllif imam al-Muslim gisoon nañ ko mooy bi muy wax naan euh, mbërëg yi muy wax ci mbërëg yi Eh, naka noonu eh, Seydina Anas ibn Malik solo na ci moom radiyallahu anhu ci sahaaba yi imam Muhammad ci hadith bi ah solo na ci moom Hafsa bint Sirin gisoon nañ ko solo na ci moom ak yeneen mbooloo ci taabi'i rahmatullahi ala al-jami' moom mu annaha qaalat moom nee na umirna digal nañ di an nax an nuxrija ci ñu génne ak fi yàgg jigéenu mbërëg yi gis mbërëg lool tamit hadith bi gisoon nañ ko ah voilà Ah, mooy eh, eh, eh, shahadatul hayd al aydayni loolu gisoon nañ ko wala shahadatul mahid al aydayni wala shahadatul haid wala shahadatul haid al aydayni yaakaar naa noonu la buntu bi tuddoon <coughs> mu ne kon digal nañ ñu an nuxrija ci ñu génn al al hayyat ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gis mbërëg ci jigéen ñi yawmal iidayni bisub Tabaski ak Korite mooy bisub ñaari yéet yi ñaari zawaati ak ñi nga <coughs> borom al-quduri euh, mooy euh, ruqya borom ruqya mooy jigéen mooy jànq ji rek fa yashhadna ñu bu ko defee ñu fekke jama'atal muslimina mbooloo jullit ñi wa da'watuhum ak wa da'watuhum ak seeni ñaan maanaam kon ak lii dañ ciy jàngee ni kon dañuy maanaam fekkee ki nga xamante ne moom la jigéen ñi di fekkee. julli yi nga xam ne julli mbooloo la loolu sunna la te yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko digle loolu benn la ndax li bu fekkente ne ba ci julli yi di lañ leen di wax nañ génn dem fekke ji ko ba subhaanallah ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi nga xam ne dañuy gis mbërëb na nañ leen wax nañ dem fekke ji ko waaye nag euh, nañu comme ni mu wax wayaatagir na wayaatagir a na na na sori ak xoyyadu ñuy gis mbërëb an musallahun na ci bërëb yi ñu jullee maanaam ñoom place bi ñu jullee duñ fa dugg loolu tamit dañ ciy tekki na ki nga xamante ne mooy jigéen ji gis mbërëg warta dugg juma te du dugg jàkk itam loolu tamit gisoon nañ tamit ne euh, maanaam loo xamante ne jullit ñu ñoo koy def te mbooloo jullit ji di ca nekk te mu nekk ay ñaan ñu tey ñaane wala ñu tey am mu barke wala njariñ bu bëri di ca juddoo bu boobaa tamit ñoom ñu teewee ko dafa nekk loo xamante ne lu yoonu la maanaam buñ ne rek ah jigéen ñi la nañ leen yu bàyyi fële du ñu teewee mukk ci jotaayu yiw yi ak mbaax yi déedéet loolu du sunna lii moom mooy sunna te beneen bi ci def tamit moom mooy ne euh, comme li nga xam ne noonu la wax moo tax biñ ne ko alxuriyat mu ne ah du dañuy fekke arafa ah, dañuy fekke arafa ak ak leneen ak leneen ak leneen kon loolu tamit day fekk leneen maanaam jotaay yu baax yëpp jigéen ñi mën nañ koo fekke naka noonu moo xam gis nañu mbërëk wala gisuñu mbërëk waaye nag bu fekkente ne fu ñuy jullee la jigéen ñii gis nga rek ñoom dañ koo war a sori loolu tamit bokk na euh, ci liñ ci jàngee mu ne xaalat ci la waxe jigéen da am ndaw su ne ya rasulullah yow ndawal yàlla de sallallahu alayhi wasallam ihdaana kenn ci ñun lay amul laa nekk ñeen ko jilbaabul ba maanaam mooy yére yi nga xamante ne mooy mooy jilbaab rek yére yi muy mën a sol te muy wàcc ba ci suuf hmm. ba mu ko waxee mooy muuru muuru comme euh, lay doon maanaam dañ koy boo ko solee day euh, day nekk lu ñuy muuroo te day wàcc ba ci lii moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi fii maanaam mooy ne euh, lii day wane ni kii war a dem pour julli daa war a sol yére te bu dee jigéen la daa war a sol yére bu mat muy góor muy jigéen dañoo war a sol yére bu mat te ñoom loolu nag moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko indi hadith bi fii mu ne wa Abdullah ibn Raja te mooy Abdullah ibn Raja ibn Omar eh, eh, Abu Amr mooy dàqantalam dañ koy wax tamit Abu Omar ah qaala naam jazakumullahu khairan mu ne qaala ci la wax moom yéen tamit saa sam li tulbisa li tulbisa na ko solal saahibatuha àndandoom ga jël min jilbaabiha ci jël jëlbaabam maanaam mooy kon na ko aal yére moom maanaam na xool kenn ci mbokkam yi wala ku mu mën a àndal wala ay xaritam wala ku mu àndal rek ki nga xam ne moom la fas yéenee àndal dem na na ko na ànd ak moom bu de defee mu aal ko yére maanaam ci jëlbaab mu mu sol ko wala boog li nga xamante ne moom la beneen. Euh, gëndale gi nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi def rahmatullahi alayhim moom mooy mu aar ko maanaam mooy na ñu bokk benn yére bi ñu dugg ci biir maanaam loolu nag xeetu mubaalaga la maanaam xeetu jiggil dayo ci maanaam exageration la daal ci xeeti waxen mi maanaam ngir ne rek euh, ak nu mu mën a def na ñëw na fexe ba ñëw ngir ne ngir njariñ gi nekk ci ci loolu maanaam loolu lay tekki waaye tekkiwul ne ndax xam ngeen ni yaruwut maanaam nga jël benn yére ma sol ko euh, nga dugg ci yére bi loolu waxit la maanaam ngir wane ne bu na na def nu ko neex waaye na ñëw na kon maam na fexe ba am lu sol ñëw loolu lay loolu lay tekki voilà euh, dégg nga moo tax wala mu ne kon qaala Abdullahi ibn euh, Raja wax nañ ko léegi Abu Amr wala boog Abu Omar xam nga waxoon nañ la ne xadis bi ñi ko solo boo xoolee ñi ci kaw ñëpp ci càllale gi waa Basra la rahmatullah alayhim moom tamit waa Basra la Abdullah ibn Raja al-Ghadani al-Basri rahimahullahu ta'ala imam al-Bukhari ak imam Muslim layee nañ ay xadisam ci seen ñaari saxiix yi imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja solo nañ tamit seen ay ay ay xadisam maanaam kon ci ashaabu kutubu sitta booy seet ay xadisam moom Abdullah ibn Raja al-Ghadani rahimahullahu ta'ala dana gis ci Sahih imam Bukhari ak Sahih imam Muslim waaye ñu laye ko imam al euh, euh, imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja tamit indi na seen ay euh, hadith kon imam Abu Dawud ak at-Tirmidhi ñoom ñoo solowul ay mu ngi génn adduna ci li gën a dëgëru ñaar téeméeri lu ata fukk ak juróom-ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alayhi wa alihi mu ne qaala haddathana Imran Ah, te moom mooy Imran ah, ibn Dawur al-Ami hmm? déedéet déedéet déedéet non kooku saxaaba la kooku saxaaba la lii ah, ta'liq la boo xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala jokkale na ko. waaw moom Abul Awaam al-Qattaan al-Basri rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna ci cent soixantième année maanaam dañuy wax diggante cent soixante ba cent soixante-dixième année. Ah, lu bëri tamit ci borom xam-xam ne rahmatullahi alayhi ñi nga xam ne wax nañ tamit ne cent soixantième la waaye ci diggante boobu daal ci la génn adduna rahimahullahu ah, taala moom ah, solo na ay hadith ci al-Hasan al-Basri Muhammad ibn Sirin Bakr ibn Abdullah Qatada ibn Di'ama ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' ni nga noonu bokk na ci ñu solo ci moom mooy Abu Asim ak Abdurrahman ibn Mahdi ak euh, Abu Asim bi daal ko gis insha allahu taala ci sëriñu imam al-Bukhari yu mag yi la bokk moom mooy sax sëriñ amaan na mooy sëriñam bi gën a mag ngir année bi mu génn adduna deux cent onzième année la génn adduna euh, rahimahullahu taala ak imam Abu Dawud at-Tayalisi tamit solo nañ ci moom euh, ak Amr ibn Asim ak Abdullah ibn Raja al-Ghazali bi nga xam ne moom la gis ni ak ñeneen imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci saxiixam dafay layee ay xadiisam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee nii waa te solo na ci moom tamit ci euh, al adabul mufrad ndax téere la sax bu imam al Bukhari bind bu tudd al adabul mufrad waxoon nañ beneen téere sànq bu imam al Bukhari bind bu tudd taarix fii tamit al adabul mufrad mufrad euh, naka noonu euh, ñi ci def ñëpp solo nañ ay xadiisam ci seen téere yi ba mu des imam muslim imam muslim rek moo soloowul téere ñu kon ci rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Sirin mooy imaam bu mag boo qaala nee na haddathana nettali nañu kan Ummu Atiyya rahimahullah maanaam kon ngi gis ne euh, euh, maanaam an-ana gi maanaam moom la leeral maanaam ne euh, maanaam fi at-tasrih benn la ci Muhammad ibn Sirin mu jël ko ci Ummu Atiyya radiyallahu ta'ala anha waaye beneen bi mu ne qaala nee na sami'tu dégg naa annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wasallam fii tamit leeral gi muy leeral fii li tax imam al-Bukhari rahimahullah indi taala mooy day leeral ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy ne euh, imam Muhammad ibn Sirin dafa déggee ci day Ummu Atiyya radiyallahu anha ñaareel bi ci des moom mooy sayyidat Ummu Atiyya radiyallahu anha dafa déggee mbir mi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, kon du ko keneen ñëw nettali ko ko hmm. waaye moom ci boppam moo fekke fi yenente bi sallallahu alayhi wasallam di waxee acte bii nee na lii na lii am loolu moom mooy li gën a dëgër te loolu day daal nekk loo xamante ne kenn dootul mën a fikki sàkkaate ci mbir mi te kon imam ak Bukhari rahimahullah indi gi mu indi buntu bii di leeral mbir mi mooy ne kon euh, booy julli faw da ngaa war a ko yëre hatta ak loo mën a def maanaam li tax imam al-Bukhari tànn euh, buntu bii nag euh, tànn xadis bi lu yéeme la ngir mënoon na tànn yeneen xadis waaye tànn gi mu ko tànn mooy cas bi gën a extrême ci cas yi la jël ni ne cas boobu sax bu amee yow solal yére parce que mënoo julli boo na même boo dee jël sax ay ay ay euh, ay xobi garab sax di ko tegale di ko tegale ba mu nekk yére sax def ko ngir mën a julli maanaam mooy day fekk ne mënoo am vraiment loo sol que ngay doog a julli raflet maanaam loolu la la indi fii moo tax mu daal indi wax ji fii comme ni nga xam ne loolu lañ ngi gisee beneen bi ci def nag moom mooy te loolu waroon nañ koo tàmbalee fële mooy ne imam al-Bukhari rahimahullah le fait que mu njëkkee ne euh, mu njëkke suturaal awra gi maanaam ak sol yëri gi ci buntu yi nga xamante ne ñoom ñooy buntu julli yi te njëkkewul beneen buntu maanaam naka lañ farataalee julli mu wax Isra wal ak ñi nga xam ne noonu la amee waaye gannaaw ga mu daal di indi buntu bi ngir leeral ko loolu daf ci leeral ne euh, nit ki euh, julli bi muy julli ndax xamoon nañ ni julli dafa am ay maanaam baat yi dafa bokk ci cosaani maanaam borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi dañoo wax ne maanaam wax nañ ni jóge na ci addu'a maanaam bii teg as-salaat bii teg addu'a et cetera yi nga xamante ne waxoon nañ ko ba ñuy tàmbali buntu bi bokk na ci tamit yi nga xam ne mu ne foofu la ñuy wax ne fa la jóge mooy as-silaat as-silaatu ak al-waslu bii tekki jokku as-silatu mooy jokku al mooy yegg as-silatu jokk jokku wala jokkoo mooy connexion ak al-waslu bi tekki accès yegg maanaam nga gis ne ndax julli nit ki buy tiim buy buy jàpp maanaam laab gi ak yooyu ci lay laabale boppam waaye bu demee ba nga xam ne laab na maanaam nag ci lay doog a yeggee am connexion bi muy am ak borom subhaanahu wa maanaam loolu moom moo tax julli nekk représenté dëgg-dëgg jokkoo connexion bu mat sëkk diggante nit ki ak boroomam subhaanahu wa taala euh, loolu nag ngir mu am boroom subhaanahu wa taala aaya yi mu likk wàcce ci alquran ngir leeral mbir moomu gannaaw ba mu ne ko iqra ba ni ko wax judd waqtarib na nga sujjóot te na nga euh, na nga sàkkoo jegeñ ma maanaam mooy ne kon sujjóot boobu mooy tax nga mën a sàkkoo jegeñ ma loola ba mu ci mën a def ni ko yaa ayyuhal muzammil yow mi nga xam yaa ayyuhal muzammil yow mi nga xam ne yow yaa sàngoo hmm. maanaam mooy sàngoo nga jikko yu rafet ni jikko yu baax waaye xam ngeen ni ak muddassir yow mi nga xam ne yow yaa solo hmm. solo maanaam yooyu yëpp boo ko xoolee da gis ne sol yére suturaal awra ci biir julli gi ndax borom bi subhaanahu wa ta'ala bi muy wax tamit euh, maanaam te loolu mu koy wax ci ay jikkoom maanaam na nga na nga fetal sa bopp maanaam boo bëggee jokkoog sa borom subhaanahu wa faw faaw nga fetal sa bopp faaw nga sol ay yiri maanaam nga rangu yiri yu set yi yiri yu laab yi yiri yi nga xam ne ñoom ñooy jikko yu rafet yi nga xamante ne ñoom moom la ñu gisoon ci kitaabul iman jikko yooyu nga xam ne kitaabul iman boo xam ne ne nangam minal iman ah da ngeen nangam minal iman lii de baaxu lii kii maanaam jikko yooyu loolu yooyu nga war a ràngoo ngir nga mën a jokkoo ak sa borom subhaanahu wa taala sa julli soo bëggee mu seetlu mu mat faaw nga nekk koo xam ne da ngay yittewoo naka ngay def ba ci kitaabul iman jikko yéen fa gisoon moo lay jokkale ak sa borom subhaanahu wa taala maanaam ci kitaabul iman ak yeneen yi ci def sa saa su nekk doon nañ ci gis ay jikko yu sell doon nañ ci ay melo yu mag doon nañ ci gis ay doxalin yu rafet yoo xamante ne fow nit ki melowoo ngir mën a jokk diggante ak borom subhaanahu wa euh, loolu tamit moom mooy li nga xamante ne moom moo tax imam al maanaam nga gis imam al Bukhari ama kon indiwul buntu bi buntu yi nga xam ne lépp da koo teg ci wàllu suturaal awra ak lii wër-wërloo loolu ngir neen defu ko ngir maanaam da koo def ngir gis lëkkaloo gi mu lëkkaloo ànd ak ne borom bi subhaanahu wa daf cee teg ne xat xataa xadiis bi mu indi noonu am na beneen aaya boo xamante ne dara yaa bani aadama inna anzalna alaykum libaasan yuwaari saw'aatikum wa riisha wa libaasu taqwa zaalika xayr yéen doomu aadama yi ñun de wàccee nañ ci yéen ay yére dégg nga yére yoo xamante ne day tax ngeen mën a muur sàng seen awra yi yuwaari saw'aatikum wa riishan ak ay dunq maanaam yére yi nga xam maanaam ay dunq yi nga xamante ne moom ngeen di jël di ko dugal ci ay yére comme di mu nekk xeetu waaw wala wala yi wala mbaj yi wala fuuru yi mu ne wali baasu taqwa yére ba baa moom ragal yàlla la yére bi ñuy tuddee ragal yàlla zalika xayr moo gën la boobu mooy bi gën maanaam mooy kon yow boo bëggee jokk sa borom faw nga sangu yére bi ñuy wax ragal yàlla boobu yére moom moo tax a wax maanaam yëri bi zahir bi baax na moom la ñuy traité te imam al-Bukhari rahimahullah bu indi moom noonu la ko indee donte da ciy dëkk ñaare ci gis ngir ni muy indee mbir mi ngay gisee ni euh, xaqiqatan loolu yëpp bokk na ci li mu namm ci mbir mi waaye am na yëri bi nga xam ne moom moo gën mooy bu ragal yàlla maanaam mooy yëri boobu moo gën moo tax borom subhaanahu wa ta'aala aaya yi mu wàcc yaa ayyuhal muzzammil lu mu tere qumil layla illaa qaliila dugal guddi gi ba mu def lu néew ni soow genn wàll gi aw wala boog tunqus minhu qalilan nga wàññi ci lu néew hmm. aw wala boog zid yokkal alayhi ci moom wa rattilil qur'ana tartila del jàng alqur'an xam nga rattil tartil mooy la hmm. tartil mooy may jàng alqur'an jàngin boo xamante ne day ànd ak teggin ya ca war hmm. wa rattilil qur'ana tartila maanaam ak di settantal maanaay mooy tilaawa maanaam tilaawa gi moo tax tilaawa loolu la wuuteeg qiraa qiraa mooy jàng rek tilaawa nag mooy may jàng waaye ma bàyyi xel li nga xamante ne mooy muy jëfi waale li may li may jàng tartiilan maanaam tartiil dañ koy wax ngir teggin maanaam ngir euh, tajwid di ay maanaam règle tajwid yi ñuy ànd ak yu mel noonu waaye tamit dafay yanuwaale maanaa wu teggin yamu jëf yi nga xamante ne moom la moom la làmboo mooy warattilil qur'aana tartiila mu ne ko inna sanulqi alayka qawlan saqiila inna nako ñun yàlla sanulqi xel ne mu ñoo wàcc sànni alayka ci sa kaw qawlan kaddu goo xam ne wax goo xam ne saqiilan bu diis la mooy ne alqur'aan bi dafa diis xam-xam bi dafa diis moo tax bu fekkente ne da nga bëgg a jokkoo ak sa borom subhaanahu wa taala faaw nga nangoo coono woo ci xam-xam bi munoo ne duma ci daj dara faw nga nangoo coono woo xam-xam bi te loolu mu lay jokkale moo tax ñun yi ñuy def maanaam yi ñuy def yëpp xeetu jaamu yàlla ñu ngi ci biir julli te xeetu jaamu yàlla yëpp xeetu julli lañu xeetu julli lañu waaye nag moo tax julli bu mag gi mooy bi ñuy def mooy juróomi julli yi kooku ngay foofu nag mooy fi ngay capitaliser lépp nga jokkoo ak sa borom subhaanahu wa ta'ala ci anam goo xam te ne boo ci génnewee da ngay continuer di jokkoo ak sa borom subhaanahu wa taala tey fi mu toll boo defee julli bu baax boo xam ne da ko respecté te lépp ni ko war a defe nga jokkoo sa xol ak sa borom subhaanahu wa taala gis boo paree ci julli gi da nga xam ne soppeeku nga nekk nga beneen nit te dangay am cawarte ci def lu leen lu baax di gën a jokkoo ak sa borom subhaanahu wa taala loolu mooy li war mooy li jaadu mm-hmm. moo tax mu mu ne kon. Euh, euh, kaddu googu nag maanaam waaye loolu faaw mu ànd ak xam-xam nit ki nga xamante ne faaw day nekk saa su nekk di jokkoo ak borom subhaanahu wa ta'aala nekk ci jokkoo googu connexion bu mat boobu kooku fokk mu ànd ak xam li li mu nekkee lan la xam li baax li yàlla bëgg ak li muy bañ xam lan muy indi gërëmam ak li muy indi sànjam hmm. moo tax faaw mu nekk ci ki nga faw it lépp lu ko yàlla digal mu defe ko ni ko yàlla bëgge te loolu faw mu ànd ak xam-xam mënta nekk lu ñuy tandu wala lu ñuy jàpp ne looloo normalul moo tax yii nii ñuy jàng nii nii buñ jàpp mooy affaire bi dafa kii maanaam bu ñu jàpp ne dafa zaahiré la déedéet zaahiréwul dafa ànd ak lépp ci biir euh, dégg nga wazkur isma rabbika tuddal sa turu borom subhaanahu wa ta'aala wa tabattal ilayhi tabtila xam lu tabattul tabattul mooy nga jël sa lépp jox ko yàlla mooy nga consacré wu ci moom moo tax wa tabattal ilayhi tabtila jox waaw nga nga consacré wu moom wa zarni wal mukazzibiina parce que am na aaya yu wa zar wa wa zarni bàyyi ma wal ah, ah, déedéet déedéet euh, wasbir muñal nga gis ne ak sabr ak ak salaatu ñoo jokkaloo tout le temps hmm. julli ak muñ wasbir ala ma yaquluna ci li ñuy wax wahjurhum gàddaay leen ajran jamilan gàddaay gu rafet mooy li ñu nekkee yu bon yi ñu nekkee yow bàyyi ko nga dem nga jublu ci borom bi nga consacré wu ci moom noonu ngay mën a ak sa borom subhaanahu wa ta'ala hmm. te ci yaa ayyuhal mudaffir tamit lool la kum fa anzir yow mii sol solu sol nga yëri yu rafet yëpp jikko yu taaru yëpp libaasu taqwa boobu zalika xayr comme fa andir jugal nag léegi ba dégg defaru nga ba pare defar nga sa bopp yaa ngi julli normalement ba teg ci ay naatu lay que ki ki ki ki ki ki ki ki julliwul normalement moom buñ ko laaj ay naatu euh, mu ngi julli mu ngi ciy teg ay naatu la ngi defar boppam mu ngi teg ay sikar mooy wasku rusma rabbika tuddal sutur borom gis nga muy zikar voilà ak yéen voilà maanaam tout le temps muy tudd boromam subhaanahu wa di fàttaliku boromam di dellu ci boromam subhaanahu wa taala mm-hmm. xolam di aju ci boromam maanaam connexion boobu lañ soxla ci nit ki te loolu noonu li koy maye mooy li le fait mu nekk muzammil wala mu dassir mu ràngoo jikko yu rafet yépp ak melo yu tedd yi loolu moo koy maye nit ki du du toog di def lu ko neex suba ngoon guddeeg ba tëb xolam di aju ci borom bi tout le temps loolu du nekk. kon loolu mat naa bari xel euh, dégg nga kon euh, moo mu moo tax mu ne kon nag na nga consacré wu ci sa borom subhaanahu wa taala na nga doon yaayal mudaffir qum fa anzir wa rabbaka sa borom fa kabbir màggalal wa siyaabaka sa yëre yi fa tahhir laabal ko muy sa yëre jikko yi saa su nekk deel gën a laabal maanaam del nekk koo xam ne tout le temps boo amee benn jikko bu baax bu rafet bu sell nang koy gën di perfectionné imaginer yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne moo yegg ci niveau perfection bi gën a kawe moom lañ naan ko sa jikko yu sell yi nga xam ne ñooy yëre yi jël ko tout le di ko gën a sellal te naka noonu noonu nga war a sàmmonteeg yëre zahir bi ndax loolu moom mooy cosaan tamit moo tax loolu moo gën a jër njëriñ njëkk bàyyi xel mooy nan laay def maanaam sama yëre zahir yi d'abord mu correct mm-hmm. dëppoog ni ko yàlla bëggee après yëre baatin bi tamit correct war ruj sa fax jur lépp luy sobe gàddaay ko lépp luy bàkkaar lépp ba gàddaayam lépp lu bon gàddaayam lépp lu ñaaw gàddaayam lépp lu wuuteeg borom bi subhaanahu wa ta'aala gàddaayam ndax sobe wala tam nun taksir bul bul fi nekk nag di ëppalanteeg nit ñi di di di di mébét tout le temps di ëppalanteeg kii di rawante am alal rawante déedéet bul fi nekk di mébét loolu voilà wali rabbika fasbir bi sa ngir sa borom rek mu ñor kon yooyu mooy yi nga xamante ne yooyu ñooy jikko yu sell yu mag yi nga xamante ne dañoo jokkaloo maanaam li tax ñu indi wax jooju yëpp mooy ne ngir lëkkale maanaam lëkkale ñaari bunt yi maanaam buntu bii ñu ne ak bunt bi ko jiitu bi nga xamante ne moom mooy wax ci isra wal mi'raj et cetera maanaam ne yow boo bëggee def sa isra sa isra mi'raj yow ci sa biir faaw nga meloo nii te connexion boobu julli moo koy def te li ci moom muy yére yi ngay jullee d'abord te moom mooy lan mooy tamit sa yére ragal yàlla bi ak sa jikko yu yi maanaam mooy ñu gisul ci kitaabul iman et cetera tout ça mooy sax yooyu yëpp dañuy mën nga sa bunt yi mm-hmm. ordre bu yéeme comme ni nga xam ne noonu la. ñëwee ci ay alquran yi noonu la ñëwee ci hadith yi noonu la imam al-Bukhari rahimahullah tege wax yooyu tamit rahmatullah alayhi rahmatullah wasi'a hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko hadith numéro trois cent vingt-quatre nekk noonu taxrij bi kon gisoon nañ ko ci buntu boobu walillahi alhamdu wal minna mun qaala baabu aqdil izaari ala al-qafaas as-salaa baabu buntu àq bi yeew maanaam takk fas waa koy àq bi fas mm-hmm. al izaari lambay alal xafaa ci doq fi salaati ci biir julli maanaam mooy julli jël euh, bu fekkente ne nit ki lambay la am lambay mooy yére bi nga xamante ne ci suuf la yi ne mm-hmm. maanaam da koy mën a sol mu mel ni xeetu sël su mm-hmm. fekkente ne boobu nga am mu ne takk gi nga xam ne moom boobu bu dee lu mel noonu rek nga yor da nga koy jël nga yëkkati ko nga takk ko ci sa doq pour nga mën a julleeg moom voilà loolu mooy bu dee loolu rek nga am xa xaar genre masala yi daanaka ñun concerné wu ñu lu bari parce que ñun amatuñ yére yu mel noonu te suñu yàlla mane na nañu gan bu baax ci am am ci anam goo xamante ne euh, yére yi vraiment voilà ñun daal alhamdulilah daal waaw dégg kon loolu maanaam fii day leeral ne noonu la demee mu indi mu ne wa qaala wax na Abu Haazim daal ko ñëw. Euh, li muy junj nii dañ ko gis ci xadisu euh, ci xadisu numéro suma jumul trois cent soixante-deux insha allahu taala mu ne qaala abu hazim te moom mooy salamata ibn dinar euh, rahimahullahu taala an sahl te moom mooy sahl ibn abd sahl ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu taala anhu nga xam ne moom mooy sahaaba bu mujj génn àdduna madinatul munawwara ala saakini afdal salaam waxoon nañ ko mooy abul abbas radiyallahu taala anhu mu ne annahu qaala nee na sallaw julli nañ maanaam ñoom euh, sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum euh, euh, te moom mooy waa ahlu suffa waa ahlu suffa am na ñuy wax ne baat tasawuf ci ñooñu la jóge maanaam mooy ñooñu sahaaba yooyu nga xam ne dañoo daan ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon ci peggu jàkk gi Ah, dégg nga daan ci ñëw insha allahu taala ci baabu nawmu rijaali fil masjid daan ci ñëw mu ci bi ci biir kitaabu salaat bii ñu ne hmm. insha kon ñoom julli nañ ma annabi yi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa de aji fas uzurihim seeni eh, lamba yi ala ci seeni eh, doq yi hmm. ah waaw maanaam ke ni maanaam loolu day leeral ne kon nit ki bu fekkente ne benn yëri rek la bu muy jullee yére boobu na fexe ba mu yéeg ba mu ba ci mbagg yi ak yu mel noonu loolu la ci jublu maanaam ci ne tamit bu fekkente ne làmbaay da ngaa am làmbaay maanaam yére boo xam ne xeetu sër la comme sër la mel boo koy boo koy jullee na nga ko yëkkati ba teg ko loolu teggin la boo xamante ne moom lay amee maanaam ngir la ngir nga bañ a ah, li ci des donte masalan ah, awra awray góor maanaam ci jumbax bi la tàmbalee ba ci oom yi masalan loolu ah, bu mu tax nga bu may julli maanaam ma daal di woddu rek daal di ñëw julli wala comme ni nga xam ne nga sol sa caaya kese ñëw taxaw kàbbar ak yu mel noonu ngir euh, wala boog sol sa pantalon boo xam ne da nga koy tóoj euh, ba mu weesu jumbax bi rek nga ceinture bu baax ba mu leer na ne doot lu waddati rek nga commencé kàbbar déedéet bul def loolu maanaam foo tegal dara ci ci kaw maanaam <laughs> loolu ah voilà loolu lay wax fii moo tax mu jub du ci moom moo tax imam Al-Bukhârî rahimahullahu ta'ala indi buntu bi mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab la haddathanaa Ahmad ibn Yusuf waxoon na nga mooy Cheikhul Islam Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus ibn Abdullah ibn Qays at-Tamimi rahimahullahu ta'ala moom la imam al imam Ahmad Muhammad doon wax Cheikhul Islam Abu Abdullah ah, rahimahullahu ta'ala al-Yarbu'i al-Kufi waa Kufa la moom rahimahullah buñ xoolee hadith yi ñu rox waa Basra ñoo leen solo fii nag waa Kufa sëy <laughs> waa Irak ñoom day ah, dëgg dëgg nag eh, ay jàmbaar lañ hmm. eh, rahmatullah alayhim wax dëgg yàlla dégg nga ah te ñoom duñu ay xam ay arab ci cosaan ay arab lañ hmm. ah, waaye def nañ njitte bu rëy rëy ci xam-xam bi waaw ba nga xamante ne mënut fu tudd xam-xam te te leen waaw mu kon ah, moom nee na moom Ah, moom mi ngi génn àdduna 133e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 227e ah, année ginna ginna 132e année la génn àdduna génn àdduna 227e ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi imaam al-Bukhari solo na ci moom ah, ci lu amul kenn ku dox ci diggante moom comme niñ ko gisee fii ni ngi noonu gisoon nañ ko tamit gisaat ko ci jotaay yi maanaam ci suñu jotaay yu Euh, moom imam al-Bukhari bu ñu ko xoolee ci Sahih am li mu soloo ci moom 69 hadith la imam Muslim tamit soloo na ci moom directement mais moom 33 hadith la soloo ci moom imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah ci sunanam moom moo gën a bëri lu mu soloo ci moom ndax soloo na ci moom 84 hadith amma ñi ci def nag dañoo soloo ci moom waaye dafa am ku dox seen diggante te bu ñu xoolee ci kutubu sitta yëpp 193 hadith la boo xoolee kon da ngay gis ne daanaka lu ci ëpp moo xoolal 84 plus 69 plus 33 jege na de léegi léegi tey mu mat li ci des li ci des ah. 186 déjà. kon voilà gis ne li ci des ci ñi ci des liñ ci am bëreetul waaw waaye ñii ñoom ñu ëpp lu ñu solo wee ci moom rahmatullahi alayhim ajma'in mu a qaala haddathana Aasim ibn Muhammad te moom mooy Aasim ibn Muhammad ibn Zayd al-Humayri rahimahullahu ta'ala al-Madani moom waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ci taabi'i taabi'i la bokk rahimahullahu ta'ala tamit lii nga xamante ne moom mooy lu ëpp ci borom xam-xam ne rahmatullahi alayhim ci siqaat yi lañ ko boole maanaam siqa la la ñuy wax bu doon am na ñaan laa ba'sa bihi wala yu mel noonu waaye siqa la maanaam laa ba'sa bihi mooy dara aayul ci biiram waaye loolu moo xam ngeen ni taw tawfiq bu dëgg maanaam teg ku mel noonu dinañ nangu ay xadiisam mais yamula koo xam ne dañ naan siqa siqatun sabt euh, aw saqun naasi moo gën a wóor ci nit ñi ak yu mel noonu ay ku dëgër ku dëgër këcc la ay xeet yooyu siqatun siqa siqatun sabt euh, min aw naas et ak yu mel noonu du kooku euh, moom Aasim ibn Muhammad kon waa ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañ ay xadiisam Euh, moom solo na ci baayam comme niñ ko xam ne noonu lañ ko gisee waaye solo nañ tamit ci Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi ak ci euh, frère am Waaqid ibn Muhammad teg ci moom lay solo hadith bi ah Waaqid ibn Muhammad boobu amma ñi solo ci moom bokk na ci Abu Nu'aym te moom mooy sëriñ Imam Bukhari al-Fadl ibn Dukayn ak Abul Walid mooy at-Tayalisi ak Ali ibn al-Ja'da ak Ahmad ibn Yunus bii nga xamante ne moom moo solo mm-hmm. voilà. Ismaïl ibn Abi Uways nga xam ne moom tamit sëriñu imaamu Maalik la astaghfirullah taalibi imaamu Maalik la sëriñu imaamu Bukhari la mm-hmm. ah, di doomi tànta di di maanaam eh, imaamu Maalik di di di di jaayam mm-hmm. ah, solo na ci ñeneen tamit rahmatullahi alayhim comme niñ ko gisee imam Abu Hatim wu dëgëral na ay mbiram ah, waa bokk na ci liy wane ni si xalaat donte am na ñu naan la ba'sa bihi wala mel na comme niñ ko waxe léegi mooy waa mooy waa mooy imaamul Bukhari ak imaamu Muslim dañuy layee ay xadiisam loolu doy na doy na pour wax ne waa ji dëgg la ndax ñoom ñaar ay imam mujtahid la ñoo xam ne kenn mënu ne kii moo leen raw ci domaine boobu kon ñoom bu ñu taxawee ne kii dëgër na ñu laye ko ci seen saxeex yi loolu doy na pour taw seet ni pour dëgëral nit maanaam soxlawuñ keneen di wax naan woyi kii niin kii naa ki ne la ndax euh, ñoom ñaar ay imam mujtahid du na ñu comprendre loolu tey bu imam yi jëlee nit jë dëgëral ko laye ko imam Muslim ñëw dëgëral ko laye ko soxlawuñu keneen kuy wax naan ndax wóor na wala wóorul ngir ne war nañoo man a doyloo dëgëral gi imam al-Bukhari dëgëral nit wala imam Muslim dëgëral nit rahmatullah alayhim ajma'in donte ñëpp duñu mën nañoo bañ a ànd ci loolu Euh, loolu tax imam az-Zahabi rahimahullahu daan ne fa laa yu'raju ala qawli euh, qala ala qawli al-qa'il naan kullu man ismuhu Aasim fa fiihi da'f moo tax wax diñ naan képp koo xamante ne dañu turam Aasim la rek ci ñëw rek xamal am na lu wóor ci <laughs> te pourtant Aasim mooy ki nga xamante ne mooy ki ñëw xam ngeen baat bi loolu lay tekk ànd loolu ñu ëpp ci ñi nga xam ne ñu tuddoo Aasim ci ñooñu ay ay ay ay ay ay dayef lañ waaye Aasim bi moom wér na moom Aasim ibn Muhammad bi moom wér na mi ngi génn adduna cent soixante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci lu jege mu ne qaala mu ne euh, haddathani Waaqid ibn Muhammad te moom mooy frère am bi waxoon nañ ko ne moom mooy ki nga xamante ne moom tamit solo na ci lu noonu lu bëri mooy Waaqid ibn Muhammad ibn Zayd ah, al euh, al-Adawi al-Umari hmm? al-Madani rahimahullahu ta'ala ah, moom tamit siqala moom boole nañ ko bokk Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala ak ñeneen deenañ ci siqaat yi la bokk rahimahullahu ta'ala ah, moom imam al-Bukhari ak imam Muslim ñoo solo ay hadiisam imam Abu Dawud ak Nasa'i maanaam imam al-Bukhari xoolal xoolal magam ji magam ji ñëpp solo nañ ay hadiisam man rakkam ji lañ bëgg wax rakkam ji hmm. Aasim ibn Muhammad ñëpp solo nañu xadiis mm-hmm. mais moom imaam Buxaari imaam Muslim imaam euh, ak euh, Abu Dawud ak An-Nasaa'i rek ñoo solo ay xadiis mm-hmm. a imaam Tirmidhi ak Ibn Maaja solowul xadiis te moom moo mag te Aasim moom ci moom lay solo mm-hmm. maanaam nga gis ne kon mbir mi euh, léeg-léeg du dañuy tëb kenn ngir yeneen i mbir mu ne an Muhammad ibn al-Munkadir mooy daal bi moom ku mag kooku rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn al-Munkadir moom la imaam Maalik doon wax naan gisoo leen ko. mooy biñ ne ko euh, buñ tuddee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Imam Malik yëngatu nit kii ñu naan ko waaw léegi nag dafa mel ni affaire baa ngi bëgg a ëpp mu ne ko eh, yéen gisoo leen Muhammad ibn Munkadir sama sëriñ boobu ko buñ tuddee turu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaram bi day xonk tur ngir màggal gi mu ko màggal voilà kooku <laughs> dégg nga moom mooy Muhammad ibn Munkadir ibn Abdullah ibn Hadir ibn Abdul Uzza Ah, moom al-Qurashi at-Taymi al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, bokk ci xuffaaf yu mag yi rahimahullahu ta'ala ah, imam Az-Zahabi nee na imaamun bukkaa'un ah muta'allif maanaam imaam la boo xam ne dafa bëri jooy nekk koo xam ne foo ko fekk mi ngi jugge ci boromam di jaamu yàlla mu ne az-zahidul abid ahadul a'lam ki nga xam ne dafa dëddu woon adduna nekk jaamukatu yàlla bu mag nekk kenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ponk pon euh, maanaam ponkali euh, rahimahullah taala lu ëpp nag ci ay xadiisam maanaam ci euh, Jaabir ibn Abdullah la ko jëlee radiyallahu anhu maanaam naka noonu càllale xadiisu awwalu maa xalaqa Allahu nuura nabiyyika yaa Jaabir càllale googu an Abdurrazzaaq an Ma'mar ibn Raashid an Muhammad ibn al-Munkadir an Jaabir ibn Abdullah voilà donte li nga xamante ne mooy xaqiqa ci xadis boobu mooy mawdu la voilà comme li al-Hafiz Abdullah ibn Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari rahimahullahu ta'ala bind wax ko lu doy bind téere buy tegtale maanaam ne wax jooju dëgëru xadis boobu wéru tukkeewul en tout cas ci li nga xamante ne noonu lañ ko mën a amee ci ay càllale xadis mënuñu ko vérifier parce que ci musannafu Abdurrazzaq rahimahullah lañ ko jëlee mais problème bi fi mu nekke mooy comme musannafu Abdurrazzaq amuñu début bi te nee nañu xadis boobu mooy xadis bi ko tàmbali xaqiqatan mënuñu xam ndax parce que kenn solowu ko ku dul Abdurrazzaq te loolu dafa bokk ci li tumuranke mm-hmm. mooy waxaytu la yujadu inda ahlihi xadis boo xamante ne mënees koo fekk fa ña ko moom loolu mandargay doo wadoo la maanaam mooy lan mooy histoire tey mënoon nettali ñëw daara ji fii nettali fi histoire bu fi xew boo xamante ne waa daara jëpp kenn xamu ko te fii la xew te yow bokkoo ci daara ji maanaam loolu waaw voilà loolu mooy waxee mooy comme xew-xew bi sànk rek ci ne lii xew na fi c'est que waa daara yëpp kenn koo ko laaj la gisuma maanaam loolu mooy tegtale la dem koo sax ndax wax jooju li jara xool tax mooy kan moo ne ci Abdurrazzaq la jóge imam Abdurrazzaq la jóge au moment où amuñu cosaanu téere bi amuñu cosaan bi bu doon am nañ cosaan mais bu dee amuñu cosaan bi kan moo ne ci imam Abdur Razzaq la jóge rahimahullah lan moo koy dëgëral xanaa wóolu rek ne ah comme ñi koy tudd yëpp loolu lañ wax ñu jàpp loolu mais problème bi fi mu nekk mooy loolu mooy lan mooy dëgëral ni imam Abdur Razzaq wax na ko au moment solowu ko feneen fudul ci musannaf bi te partie bi ñu wax partie boobu kenn mënu la ne mi ngi te avant Abdur Razzaq kenn solowu ginnaaw Abdurrazzaq keneen solowu maanaam mooy munoo euh, euh, lool tamit dafa dafa yéeme maanaam mënoo ne avant Abdurrazzaq boo euh, amul beneen càllale gu mu jaar wax ju so amee solo noonu ak bu important wee noonu bu màggee noonu nan lañ mën a waxee ne moom rek ko solo moom rek rek ci mboolem saxaaba yi Seydina Jaabir rek radiyallahu anhu moo ko dégg ci mboolem taalibi Seydina Jaabir radiyallahu anhu Muhammad ibn al-Munkadir rek moo ko dégg ci mboolem taalibi Muhammad ibn al-Munkadir yi imam Ma'mar rek moo ko dégg ci mboolem taalibi imam Ma'mar yi imam Abdurrazzaq rek ko dégg alhamdulillah am hmm? hmm? te gisuñu ko hmm. beneen bi mooy problème bi mooy loolu kenn na mën wax ne mi ngi kenn mënu laa indil téere bi ne la téere bi fii la tàmbalee woon hadith baa ngi nii fii la tàmbalee lii la te lii moo ci tegu mhm. lii maanaam buñ ne la hadith boobu waa d'accord léegi hadith boobu lan moo tegu ci hadith boobu ci biir musannaf bi loolu kenn mënu ko wax ngir partie boobu yépp dafa riir looloo tax lii gën a dëgg mooy nañ xaqiqatan ak lu mënti xew xattaa gëm nañu ne wax jooju dëgg la mënuñu saxal mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko waxee loolu mënuñu ko saxal wallahu ta'ala a'lam dégg nga kon euh, mu ne euh, anna mu ne anna wa qaala nee na salla julli na Jaabir te moom mooy ibnu Abdullah al-Bajali euh, al-Ansari ndax Jarir ibnu Abdullah mooy al-Bajali rada Jaabir ibnu Abdullah mooy al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu dañ koy Abu Abdullah Abu Abdurrahman ak Abu Muhammad eh, radiyallahu ta'ala anhu eh, wax nañ ne soixante-huitième année la génn adduna ginnaaw gàddaay Rasul sallam am na ñu wax ba soixante-dix-neuvième eh, année la ñu nañ ko radiyallahu ta'ala anhu waaye xaqiqatan li nga xam ne moom mooy li dëgër taala mooy ne fukkeelu at ak juróom benn muy seize ans laataa gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la adduna waa Madina la nag bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di ñëw ci Madinatu Munawwara seize ans la amoon radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna soixante-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amma musnadam moom mille cinq cent quarante hadith la maanaam ah, ci muksiruuna yi la bokk wal muksiruuna fi riwaayati al Abu Hurayrata yalihi ibnu Umar ah wa anasun wal xabru kal xudriyi wa jabirun wa zawjatu nabiyi ñii ñoom ñooy ñoom ñooy ñi solo li ëpp junni hadith ci sahaaba yi radiyallahu anhum juróom-ñaar la Abu Hurayra radiyallahu anhu teg ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa Anas ibn Malik radiyallahu anhu wal xabru fuuri ba te mooy dina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu kal xudriyi ki nga xamante ne mooy Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala anhu ah wa Jabir muy ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu bii nga xam ne mille cinq a quarante hadith ah, solo na ko imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci cinquante-huit hadith ci ay ah, hadith am amma imam al-Bukhari wéetoo na ci vingt-six hadith imam Muslim ci cent vingt-six hadith comme niñ ko gisee woon am na lu bari la wéetoo Ah, imam al-Bukhari rahimahullahu taala kete def nag mooy kilin juróom-ñaareel mooy zawjatu nabi soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy sayyidat Aisha radiyallahu taala anha arda moom eh, kon mu ne eh, kon sayyidna Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu taala anhu julli fi julli na fii izaarin ci ak lambaay kat boo xamante ne aqadahu da koo takk da koo yeew min qibali ci wàllu xafaahu doq li fii la ko yeew ci doq la mm. wa siyaabuhu yéeréem gi nag mawdu'atun ma ah, mu mu koy teg alal alal misjabi ci ah, lonkuwaay bi maanaam misjab mooy fi nga xamante ne maanaam xeetu bant lay doon bu ñu bu ni boo xamante ne dañ ci mën a wékk ay yére mooy comme tay rek bu doon na dañ naan centre yi mm. dégg nga mm. wax la woo ko xaa aji wax ji Euh, te maanaam kii lay doon euh, misjab li muy doon mooy xeetu kii la euh, juñ xeetu juñ lay def nii. comportemental comportemental li muy mel. Mm-hmm. looloo walaa bant boobu nga xamante ne day mel voilà comportemental mm-hmm. dégg nga moom ma ko waxee mu ne ko tosal lii ndax da ngay julli fii isaarin ci benn ci yére waahidin bay benn maanaam yow dëgg lu tax ngay julli ci benn yére kese dégg nga faqaala mu ne ko maa li am ba des moom mooy. maanaam kon lii dañ ci xamee ne kii nga xam ne moom mooy taalibe bi bu fekkee gis ne sëriñ bi doxalee noo xamante ne xam na ni lii bokkut ak liñ daan baaxoo di ko def moom ci boppam baaxul woon doon doxale nii waaye kon bu boobaa ñu daat ko maanaam mu mu mu mu laaj ko ana lan moom moo waral ak lan mooy tegtale lii ak lii ban masala la maanaam ak lu muy jariñ ndax amaan na lool ndax amaan na doxal ni mu doxalee noonu dafa am njàngale la ci jublu loolu tax mu fa qaala mu ne ko am ba def mooy sanaatu damaa doxalee damaa def zalika loolee yaraani ngir mu gis ma ahmaqu euh, ku rakkaaju misluka ku mel ni yow voilà damaa bëgg ku rakkaaju ku mel ni yow gis ma euh, rakkaaju nag mooy ko dafa des maanaam ñun wolof yi léeg-léeg dañ naan kii koo xam ne dafa dafa dafa dafa katakay loolu lay tekki maanaam koo xam te xel mi dafa maanaam wirut maanaam bu ñuy wax nag dafa maanaam léeg-léeg nag nit ñi di jaawale effet wu rakkaaju ak rakkaaju ci jëmmi boppam maanaam effet wu rakkaaju muy indi muy muy muy tëb di dal di di nekk koo xam ne day excité maanaam ku excité mais du excitation bi ci jëmmi boppam mooy rakkaaju de déedéet ndox gi ko yóbbee muy excité woo noonu loolu mooy rakkaaju <coughs> voilà dégg moo tax mu ne ko damaa gis ne téye laa bëggoon mu gis ma maanaam moom mooy la loolu bokk na ci liñ voilà liñ ci xamee moom mooy ne euh, imam bi maanaam nit ku maanaam kii e, sëriñ bi wala borom xam-xam bi léeg-léeg muy doxalee noo xamante ne daf koy def ngir nit ñi euh, koo xamante ne xamul comprendre lul mu gis bu ko defee su ko defee ki nga xamante ne day jàpp ne xëy moom daa jàpp ne lii rek a baax leneen mën ta baax. mu doxale noonu bu ko defee ñeneen ñi man koo wax bu ko defee mu ne ko comme yow ñi xamul dara ñi comme yow loolu moo taxoon ma leeral waaw waaye wala boog maanaam ngir bu nekkee ci biir ñu xamul tamit léeg-léeg mu doxale noo xamante ne da leen di intriguer bu ko defee ñu laaj ko ne ko mais lii ndekete mën na ne mu ne waaw waaw lii mën na nekk am na xadis bu ko wax wala ab aaya wax na ko wala lii loolu la aaya nangam di tekki wala lool la xadis nangam di tekki wala lool taxoon sax aaya nangam wàcc ak yu mel noonu loolu wala yooyu da yooyu léeg-léeg day baax maanaam di bañ rek di nekk tout le temps ci li nga xamante ne mooy routine u généralité bi mm-hmm. nga xam ne tout le temps lii la ñëpp xam te loolu rek nga parce que dañuy dem ba xam-xam bi bu jugi mën na dem ba mm-hmm. su fekkente ne euh, nit ñi ñu jàngale li nga xam ne moom mooy lii euh, yi nga xam ne ñoom ñooy yi gën a raar wala yi nga xam ne ñoo ñooy gën a jafee xam léeg-léeg comme masalan tey bari na wolof yoo xam te ne jàpp nañ ni sol daal di julli baaxul ñu bari ci wolof yi loolu lañ ko jàppe ñun suñ tool ku mel noonu nga nekk suñu mel noonu sol ta daal julli ñu gis ko ne ah ndekete lii mën naa ne léegi mën nañ laa laaj nag bu ko defee nga leeralal leen masala bi wala ñu mel noonu ñu bëri jàpp nañ ni fi mu toll boo ko ne daal xëy na temps yeer moo taxoon gaay alors que déedéet yeneen ci bi laa sax daf ni sax yéen déedéet jullee sallu fii ni'aalikum fa inna al yahuuda laa yusalluuna fii ni'aalihim dee leen jullee ci seen dàll yi parce que yow di ñoom doonuñu julli di sol dàll maanaam ànd ak ne lu ëpp ci yeneen dib saanam li doon jullee dàll la doon jullee ànd loolu yëpp fi mu toll la boobu léegi réer na bi tap yi amee ñuy kii ñuy bañ muy takk ak yu mel noonu ba léegi euh, mbir moom dafa mujj toxu borom ko moom yi rekk ko xam maanaam ak ñu te loolu jar na jannaan jannaat tasare fi mu toll bëri na xam xamante ne mënuñoo julli fii ci bu ñu génnee buntu bii rek mënuñoo julli ñu bëri bëri julli day jot duñu mën a julli lu tax nee nañ ndax fii tànk yi daf fii taxaw daf fii daf fi tànk yi dañ fii tegu xaw ma ndax takk naam gi maanaam yow ñu gis na nga ñëw jullee noonu fekk yow dañ dañ laa maanaam fonk wala xam nañ ne da sàkkat xam-xam nga wala soogu ci xam-xam nga am yu mel noonu wala boog nga nekk sëriñ wala kilifa ci diine ji et ak yu mel noonu loolu day daan léeg-léeg day jaaru maanaam nga def ko ñu xam ne lii lii lii lii diine la tudd voilà lii diine la tudd tuddul euh, du du leneen lii diine la tudd maanaam yooyu moom day baax euh, moo tax mu ne kon nag dama bëgg euh, code moo tax man ma def ko pour ku mel ni yow bu ma gisee mooy ku xamul rek li mu ci jublu rek mooy jubluwu ci maanaam ne da xas wala yu mel noonu waaye lu mu ci jublu rek mooy ki nga xamante ne xamut rek la loolu la ci jublu mu ne wa ayyuna ana kan ci moom ci ñun kaana nekk na la woo ñeel ko sawbaani ñaari la ala ahdi nabi ci dundu yenente bi sallallahu alayhi wasallam jamono yenente bi sallallahu alayhi kan moo amoon ci ñun ñaari yére maanaam li mu ci tekk mooy ñun ñu ñu ñu ëpp ci ñun amuñu woon ñaari yére ci jamono yenente bi sallallahu alayhi loolu tamit day tegtalee day tegtalee xéewal gu mag gi nga xamante ne ci lañ nekk comme niñ ko gise hmm. euh, alhamdu wal minna euh, hadithu sayyidina Jaabir bi radiyallahu ta'ala anhu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala in na ko hadith numéro 353 ak 361 ak 370 daan dina ñëw ndax ci riwaaya imam Malik um na inshallah rahimahullahu imam Muslim indi na ko hadith numéro 518 ñaari yoon imam Malik indi na ko hadith numéro 354 ak 376 imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 634 hmm. imam Ahmad ibn Hanbal moo indi waat lu bare bare bare te kon waa xaabu kutubu sitta euh, imam al-Bukhari imam Muslim ak imam Abu Dawud rek ñoom ñoo solo fi nga hadith bi amma ñeneen ñetti ñi ci def mooy imam euh, Tirmidhi Nasa'i ibn Majah rahmatullahi alayhim ñoom solo woñu hadith bi mun a qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilay haddathanaa Mutarrif mu Abu Mus'ab taalibi imaam Maalik rahimahullah moom Mutarrif ibn Abdullah ibn Mutarrif ibn Sulaymaan al Yasaari al Hilaali al Madani rahimahullahu ta'aala daxal nekkoon Abu Mus'ab mi ngi gën a adduna 137 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne 139 la waaye 137 bi mooy li gën a wóor mooy li gën a dëgër. Euh, ci ta maanaam ci ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy euh, ñii daan solo solo lu bari jële ci imaamu Maalik la rahmatullahi alayhi nekkoon ci taalibi madani yu ne yi la maanaam xam ngeen comme ni ñu ko waxee woon taalibi imaamu Maalik dañoo bari ay catégorie mm-hmm. am na ci ñoo xamante ne ñoom ñooy madani yu ne yi kii moom mii ci la bokkoon mooy mutarrif bi Abu Mus'ab ñoom te naka noonu ci sëriñu imam al-Bukhari yi la bokkoon moom moo wax ne Euh, yéen taalibe yi yéen mu mu def Muhammad ibn Abdullah euh, euh, Muhammad ibn Ismaïl xanaa sax kay moom moo moom moo moo a moo war imam Ahmad sax gaa ñu ne ko wax nga lu ëpp nag parce nag non non la xam nga loolu non non non non instant nag parce dem bay comparer imam Ahmad <laughs> non yaa ngi wax nag lu ëpp na moom sëriñam imam Malik mooy sëriñam mm-hmm. mu ne ko wallahi su fekkoonte ne moo xam sëriñ moom sëriñu imam Bukhari la mm-hmm. mu ne su fekkoon ne imam al-Bukhari yi dafa dund jamonoy imam Malik ñu teg leen ñoom ñaar ma xool ñaari xar kanam yi dafa naan ñaari xar kanam yi léegi dafa mel ni dañ tolloo benn lañ waaw dafa mel ni même niveau lañ toll waxul ci hadith de fiqh la wax voilà day <laughs> day mel ni dama naan ñoom ñaar ñoo toll loolu nag Ishaq ibn Rahawayh rahimahullah beneen sëriñam bi mel ko ñoom kii daf koo teg ci chaise ne ko ne gaay ci kaw minbar bi fekk muy jàngale mu ne yéen gaay nga xam sëriñam yëpp ñoo kam moom bu xale boo xale la ñoom ñu mooy seen mu ne leen jël leen ci xale bii lu bari waat naa ci yàlla ne niveau bi Hasan basri amoon moom mi am na te bu nekkoon ci saxaaba kon de danañ ko gam-gam leeg Omar ibn hmm? Abu Mus'ab bi ànd na imam Malik fukki ak juróom ñaar yoo xam ne dafa takkoo ak moo ta imam euh, ad-Daraqutni ak imam Yahya ibn Ma'in ñoom ñoom dëgëral nañ ko réew mi ngay mbiram imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala moom sax daf daan wax naan ah man de xam naa borom moom yu bari ñoo xamante ne dañ koy jiital mooy kaanu yuqaddimunahu ala ashaabi Maalik dañ ko daan jiital ci kaw ñi daan ànd ak imam Maalik ñi rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna na Madinatu Munawwara ala saakina afdalu salaam deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent a sallallahu alayhi wa alihi Euh, wasallama am na nag ñu wax cent quatorze wala cent dix-neuf mais deux cent vingtième bi mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër imam al-Bukhari kese moo soloo ci moom rahimahullah qaala nee na haddathana Abdurrahman ibn Abil Mawali nee Abdurrahman ibn Abil Mawali te mooy Abdurrahman ibn Zayd Eh, rahimahullah taala al-Madani moom waa Madinatu Munawwara al-Qurashi rahimahullah taala dakantalam nekkoon Abu Muhammad moom mi ngi gane adduna 173e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko Qutayba ibn Sa'id waxe rahimahullahu taala ñoom ñëpp solo nañ ay xadiisam ba des imam Muslim moom tamit moom ci ashaabu kutubu Abu Abu ah, Musab imam al-Bukhari rek moo solo ci moom moom mi ñoom ñëpp solo nañ ci moom moom def imam Muslim rahimahullahu ta'ala an Muhammad ibn al wax nañ ko léegi an ja naa Jaabir ibn Abdullah te mooy al julli fii sawbin waahidin ci benn yére mu sol benn yére rek di julli wa qaala mu tekki ne ra'aytu gis naa annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yusalli mu julli fii sawbin ci benn yére maanaam loolu day dëgëral ne day leeral ne mbir mi du moom rek moo ko def hmm. et que lii jëm jëf yonent bi la loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne moom muy na hmm. maanaam te loolu moom mooy doxalin bi gën ci doxalin yi mooy looy def nga xool naka yenente bi sallallahu alayhi wasallam def nga ni lii gis naa mu def ko kon danaa ko def ne serait benn yoon ci sama dund comme yenente bi sallallahu alayhi wasallam sax na ni lii def na ko man danaa ko def hmm. ne serait-ce que benn yoon ci dund sama dund sahaaba yi radiyallahu anhum noonu lañ meloon ak yenente bi nit yàlla yi xam yi dëgg dëgg ñoom ñëpp loolu na mel ndax dañuy xemmem nuru yenente bi sallallahu alayhi wasallam mel ni moom di def li def te loolu mooy li nga xam ne mooy li jaar ba am na te reste bi lu dund nga soog benn sabadoor waaw ah mooy comme comme lii sëñ Hamad <laughs> waaw wala sëñ Tidiane <laughs> waaw wala Mawlana <coughs> waaw wala sëñ Nassir ñun ñëpp nit ñi gis ngeen waaw mooy benn yére rek nga sol ko julli ngir ne yeneen di saa saa mos na jullee benn yére kese waaw donte naafila la sax nga def ko rek na sa benn yoon ci sa dund donte leneen moo gën ah moo tax boo xoolee xataa ci fuqaha maliki dañuy wuti xam nga fuqaha maliki rahmatullah ñoom dañ jàpp ne xaddu du du du du du du du sunna ñoom jàpp maanaam ñu bari ci ñoom dañ koo jàppee dañoo jàpp ne dañ koo fit ba mu def ci naafila mm-hmm. maanaam dañ koo sit ba mu def ci naafila te ndax ngir ñoom jàpp gi ñu jàpp ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko doon def ci naafila maanaam loolu moom mooy seen gis-gis ci masala waaye ànd ak euh, moo tax ñu ñu wax ne xatta maanaam nitu ci nitu Maliki rahmatullah ba ci fuqaha ñoom ñëpp sax nga amal dañu moo tax maanaam ne benn yoon ci sa dund julli naafila nga def ko ngir ne bi sallallahu alayhi wasallam def na ko ci naafila ne rek benn yoon ci sa dund. doonte nekkul li nga xam ne moom ngay jullee dégg nga <coughs> hadith bi gisoon nañ léegi taxriij bi walillahi alhamdu wal minna mun a qaala bil isnaad dégg nga euh, waaw buntu bi ci daa bëri hadith moom <laughs> xam nga <laughs> kon ñu wax foofu inshallah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 c'est Non, bu fekkee am nañu ndox. non non non loolu bokkul ak masala boobu yaakaar naa sax dañ ko fàttee wax masala boobu dañ ko fàttee wax bi ñuy gis kitaabu tayammum mooy su ma nekkee ci biir julli ma fàttaliku ndox loolu bokkul ak ma nekk ci biir julli ndox ñëw loolu benn de ñaari masala yooyu duñ benn bii ñépp bii nii ñëpp dëppoo nañ ci ne da ngay arrêté julli gi dem wuti ji ndox mi bokkul ak tey bu fekkente ne fi wuute bi am mooy su ma toogee di julli aw ma woon ndox léegi nag maa ngi ci biir julli gi ba pare ndox yegg si. foofu lañu waxee ne moom la Maalik ak Shaafi'i rahmatullahi alayhim wax ne ngir ne borom subhaanahu wa ta'aala moo wax ne wala tubtilu a'maalakum waaw ah bu leen yàq seen jëf yi ne dugg nañ ci ba noppi kon mënuñu koo daggee noonu loolu moom moo tax ñu wax ko loolu wute na ak masala bi ñu wax sànq ci wàllu tiim maam ñaari masala yooyu ñu benn wallahu ta'aala a'lam Mm-hmm. moom mooy Sa'd ibn Malik ibn Sinan ci ci ci juróom wala bi plus soo xoolaatee sanad yi di nga gis di nga ko gis radiyallahu ta'ala anhu sahaaba la ci ansaar yi la Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala

yenente bi sallallahu alayhi wasallam julli yi ëpp li mu julli da koo julleeg ay dàllam te te ah euh, ba mu def su fekkente ne dañuy ragal mu am sobe bu ci ne ba mu def bu ñu ragalee mu am sobe bu ti ne waaw loolu la ñu wax loolu la loolu lañu loolu la ñu wax ne su fekkente ne euh, bis bi tap yi amee ci la nit ñi commencé fàtte masala yooyu lu tax parce que tap yi munoo ñëw sol say dàll dëgg ci par exemple ban mu takk nga ñëw dugg ci biir tap teg teg sa tànk ci tap yi loolu sax dafa àndul ak xel te comme voilà loolu àndul ak xel maanaam loolu rek la maanaam moo tax. bi saf yi amee ak yooyu moo tax loolu defatuñ ko mais nag loolu dafa tax tamit sunna boobu commencé réer ba awaam yi masalan duñ xam ne daal dañ koy jullee loolu laa bëggoon a wax ci wax ni maanaam jubluwuma ci ne euh, boo nekk demee jàkk di solol say daal nga dugg ci biir nga dugg kii waxuma la loolu mais li ma la bëgg a wax rek foofu mooy ngir euh, euh, xew-xew yi am nii moo tax effectivement jumaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam amul woon ay tabe comme yeneen i jumaa yu bari duñu fi wut duñu duñu duñu jël ay ay ay tissu di ko lal fekk nit ñi amuñu luñu sol voilà loolu yàlla woon waaw ak fu dul désert fii mën naa fee jullee samay daal fii fii amul tapi partie bi mën naa fi même fii ci tapi bi mën naa fee jullee samay daal c'est que problème bi lenn rek la mooy problème wu euh, après xam nga ak nit tapis bii mel par exemple su ma fu naree di julleeg samay dàll day indi maanaam julleeg dàll jarul désert jarul feneen sa biir kër ci biti foo nekk ci adduna bi mën nga jullee ak say dàll maa daama daal yi amul sobe te loolu gisoon nañ ko yaa ci gisoon nañ ko ci kitaabu wudu gisoon nañ masala yooyu ak yu dul yu bees maanaam bul ko tënk ci dara jàppal mbir bi noonu jaru complication bul ko tënk ci leneen maanaam jul jullee dàll yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaaba yi radiyallahu ñoom ñëpp da ngaa yaakaar ne ay dàll yu bees lañ daan am tout le temps déedéet seen dàll yi ñu doon jullee moom la ñuy jullee fu ne seen dàll yi ñu daan sol di doxante ak moom di dem fu ne moom la buggo heure julli jotee moom la ñu téye rek di julli mu jeex amul beneen amul amul leneen aju aju ñu ko ci beneen condition lu dul ci la laab te laab boobu après borom xam-xam yi dañ ci wuute comme niñ ko gisee wallahu ta'ala a'lam wa ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah